xaala summa qaala Seydina Abu Qataada nee na bi mu leen laajee mooy ñoom tontu parce que xamuñu <laughs> summa qaala yonent way saa saam ne leen asbaha an-naasu faqadu nabiyyahum ne nit ñi de ñoom dañoo dem bi ñu demee mooy di leen nettali allah min alaamati nubuwwa sallallahu alayhi wa sallam di leen nettali nekk ca kanam la xew ca ñoom mu ne ñoom de dañoo xëy comme que guddi gi lañ dox te waxoon naa leen bi ñu toog ñoom ñu continuer dox dox dox dox dox mu ne ñoom dañu jekki bi ñu xëyee ñu gis ne faqadu nabiyyahum gisatuñ yonent seen alayhi salaatu saa mooy moppam lay wax gisuñu ma man <laughs> mooy xool dañuy dañuy dañuy kii mais mu leer mais ana yonent sallallahu alayhi wasallam nekkul ci mbooloo mi ah oui nee mu leen di nettali ñoom nan lañ nan lañ doon wax quoi ña nekk ca kanam nee na bi ñu waxee loolu fa qaala Abu Bakr wa Umar Seydina Abu ne leen Abu Bakr yonent sallallahu alayhi wasallam ne ne ñoom Abu Qatada mbooloo su ndaw si nekkal Abu Abu Bakr nag nee na leen. wa Umar ak Seydina Umar ibn al-Khattab ñi ñooy shaykhaani radiyallahu anhuma nee na ñoom ñaar ñu ne lii lañ wax ñu ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba'dakum lam yakun li yukhalifakum waaw Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar amanoo benn avis ne nit ñi non yone biñ ne mais na yonentu Yàlla saa saa mais mais mais gisuñu ko Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu anhu ne leen yonentu Yàlla saa salaam ndawal yàlla li de mu nga seen gannaaw parce que moom nekkul mukk di leen jiitu bàyyi leen ci gannaaw lu yàgg nii mooy yonent bi saa saa du def loolu kon mu nga ca gannaaw comme li nga xam ne noonu lay def ah, di nekk ci gannaaw nit ñi ngir am ah, ndax ndax ko waxati ah ah ad-da'ifu amirur mooy comme que ñi ñi nga xam ne ñoo yéex léeg-léeg. te gën a néew doole ñooy nekk ca gannaaw yonent way saasaam dafa bari woon lu mu doon nekk ak ñoom allah ngir ñu xam ne yone non allahu akbar waaw ah, ñi jàpp ne moom sawaay les faibles les handicapés les nàngam ak ñi amul les les pauvres les ñàngam ñi seen loxo jotul gannaaw duñu leen boole ci dara waaw waaw ñu ne kook sëriñ la xam nga ne kook du dara waaw ah, yonent way saasaam ñooñu ñooñu ñooñu lu doon gën a nekkal waaw allahu akbar wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha te ñooñu ci ëpp ay way ñàkk lañu war allah ñu nekk léegi Seydina Abu Bakar Seydina Umar radiyallahu anhuma ne noo yonent bay saa salaam mu nga ca gannaaw ndawal yàlla mu nga ca gannaaw jamais moom nekkul mukk di ñu jiitu bàyyi ñu ci gannaaw boobu ba léegi non yonent bay saa salaam defoon mu ne wa qaala naas ñi ci des ñëpp nag ne inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam bayna aydikum ñi ci des ñëpp ñoom bu amandoo benn wax ne noo yonent bay saa salaam mu ngi suñu kanam non manula nekk ci gannaaw boobu léegi loolu daa mën a nekk ah léegi yonent bay sasam mooy nettali de <laughs> mooy nettali Seydina Abu Xadaar ne fa in yuti'u Aba Bakrin wa Umara yarshudu <laughs> ne gis nga nit ñi sama saxaaba yi <laughs> tey bu ñu toppee Abu Bakar ak Umar dinañu gindeeku de loo moo tax ah te xoolal ci lii la doon wax mais du lool kese ah moo tax ba mu fi jógee ñaar ñooñu lañ def xalifa ñu toppante moo taxit ku leen bañ di leen ŋaññ yaa dëng yaa salte yaa takk yaa rëpp yaa sori yonent bay sa sam na la wallahi alladhi allah <laughs> mu ne <laughs> yonent bay sa sam ne hmm, fa in yuti'u aba bakrin wa umar yarshudu kay sama sahaaba yi ñoom ñoo ñëre nga xam ne ñoom Seydina Aboubacar ak Omar Aboubacar ak Omar nee na leen maa ngi ca gannaaw ñoom ñu ne ñoom ñépp ñu ne maa nga ca kanam ah sëy bu ñu dégloo Aboubacar sëy bu ñu toppee Aboubacar ak Omar dinañu gëndeeku <laughs> Allah <laughs> moo tax hadith ba ne Sahih Imam al-Bukhari mu ne iqtadu billazayni min ba'di Aba Bakrin wa Omar Abi Bakrin wa Omar wala Abu Bakrin wa Omar yeneen tubaab yi saa saa ne roy leen. ci ñaar ñi nga xam ne ñooy ñëw sama gannaaw di Abu Bakr ak Omar radiyallahu taala moo tax bu ma déggee xeetu siit yu yu yi ñu doon wax keroog man damay am mettitu xol quoi waaw waaw damay am mettitu xol naka la Iblis man a jay ay nit ba loolu mu rëcc leen quoi mu rëcc leen ngëneel googu topp ñaar ñi yonente way sa saam junju xeet waaw nga xam ne bu buñ ko defee yar sudu waaye buñ ko deful lan mooy mafhum bi mooy dañuy dëng moo tax ñoom ñëpp dëng waaw ci ndëngte yu ñàng lañ nekk waaw iblis nag leen day ak seen bakkan ak ña nga xam ne ñoom lañ topp ñu naan ay seex lañook ay nangam nangam kullu hada qawlu kadib duñu dara waaw in <laughs> in yuti'u bu ñu toppee de a aba fa in yuti'u aba bakrin wa umar yarshudu qala nee nag fantaxe naa sëy naa bu euh, Qataada nee na bi ñu yonente bay saa saa waxee loolu nee na ñu rëpp ñu ko ñu dox di dem di dem di dem di dem gën <laughs> a dëgg tànk yi euh, euh, rëpptël fantaxe naa ilan naasi xiinam taddan nahaar nee na ñu ngi agsi ca nit ñi mooy dab convoi bu mag bi nag ba ñoom sëy naa Abu Bakar nekk ak nit ñi doon wax naan fan la yonent saa sallam ne ñi naan <laughs> ñoom ñu ne ñu ngi ci mu ngi ci ginnaaw ñii ne ñu ngi ci kanam ñu dab leen jamono ja nga xam ne nag ci la jant bi mooy bëccëg gi nag taxaw dëgg-dëgg yaatu mooy mooy plein jour waaw wa hamiya kullu shay'in wa hum ya rasulallah nee na mooy affaire yi eh, dafa kii quoi dafa tàng jër waaw biñ gisee rek bay saa saam gaa yi ko sahaaba yi seen ko muy ñëw ñu ne ko ya rasulallah halasna atishna ñu ne ko mais ndawal yàlla saa nañu mais mar nañu <laughs> fa qaala yenent may saasaam ne leen laa hulkal aleykum ne leen amul ak alkade dalu leen mooy ak ak ak <laughs> alaku ngeen de alku ngeen <laughs> summa qaala nee na mu ne ma atliqu lii mu ne mu ne atliqu fecc leen ma lii xumar yi waaw mooy aywa léegi nag mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi fecc leen ma sama mooy al qadahu mooy li nga xam ne ah fu ñuy def ndox la bu ndaw mu ne léegi fekkil leen ma ko waaw fekkil leen ma ko léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lañ ko fecci moom yonent bi alayhi salaam léegi nag eh, mu ne bi ne mu ne leen eh, moom alayhi salaatu wasalaam qaala wadaa bi bil miida léegi nag bi biñ ko ko fecc leen mu ne ma mu mu mu mu laaj Euh, yaa ngi fàttaliku euh, kii Abu Qatada boobu mu defoon njàpp ndoxum njàpp bi lu ndaw lool nee na nag mu mu daal di koy laaj fa jaala ma jox ko fa jaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yasubbu wa Abu Qatada yasqihim voilà léegi xadis bi nag <laughs> xadis bi fii nag la affaire bi ñëwee li tax imaamul imaam euh, xadis bi fii nag la affaire bi la yonent may saa saa nag di waxe affaire bii nga xam ne moom la imaamul Nawawi tudd buntu baabu istihbaabi kawni saaqil qawmi aaxirahum shurba buntu sopp guñ sopp que ne ki nga xam ne mooy naan dal nit mooy mujjee naan ci ñoom léegi nag Abu Qataada nee na yonent may saa nag. biñ ko fekkilee loolee ma jox ko euh, ndox mu ndaw moomu desoon ci jàppukaay bi fa jaala yonent tàmbali rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yasubbu li sotti wa abu qatada yasqihim alhamdulillah mu jël mbir mi di sotti sayna abu qatada di leen dandal waaw di leen jox ngir ñuy naan comme que nee na dañoo man falam ya'ud an ara an ra'a naasa maa an fil miida takaabu alayha nee na gis nga bi nit ñi gisee yonent way mooy euh, li yonent way saa saa bi ma laajee miida ak liñ def ndoxum njàpp bu ndaw googu nii nit ñi bi ñu ko gisee ma koy jox yonent way saa saa dañ koo gis rek gaa yi tëbandoo kay <laughs> ak si kay ci yonent bi alayhi salaam moom la naan takaabu ñuy raj raj noobi way <laughs> way ku nekk di di puusante fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne leen ahsinul malaa kullukum sayarwa yeneen tuwaay saa neen rafetal leen seen jikko yeeg seen jëfalante yi tamit ah <laughs> seen seen jëflante yi rafetal leen ko lu ngeen lu gis ndox mi rek ngeen kii nii <laughs> day da ndax mbar gee leen doon no keroog Tabuk dafa metti ah. wala Seydina am na benn jamono dañoo mara mara mar ba jàpp ne yaakaar ne suñu put yi dinay xotteeku ndax mar waaw moo tax. biñ gisee lu <laughs> ñu bari ñoom tëbandoo eh, eh, leen seen seen seen seen nekki ni nekk seen ji ah, ngeen naan ba màndi allah allah qaala fa faalu bi mu leen ko waxee ci saate raj raj loo bi de ñépp na teg waaw billahi bon non non non c'est que c'est allahu akbar lii wi bokk na ci li gën li gën tar li nga xam ne xeetu yonent bay saa saam jamono ji moom lay jànkonteel mooy ñàkk dégg ndigal waaw ginoon nañ taatul umara wujubu taatil umara bunt boobu doon wax ci war topp njiiti waaw ci loo xam ne du mooy yàlla mais ñun dañuy digal ñuy moy di bañ def lu ñu neex ku nekk nag du taw lay naan wala parce que nangam ak nangam di jéem a lay ci wàllu alquran ak hadis lépp kullu hada baatil loolu lépp ay neen la waaw loolu lépp ay neen la waaw cettt yonent way sa san daroon mer bu yónni woon ab armée wala mbooloo jox leen amir gaa yi ñëw di dugg amir ba day mer yonent bi alayhi salaam ne man ataa amiri faqad ataani wa man asa amiri faqad asaani waaw képp ku topp ah ki ma def mu jiite leen yëg leen ne man rasulullah sallallahu alayhi ngeen topp man ndawul yàlla sallallahu alayhi wasallam waaye képp ko mooy man nga mooy mer mais ñun wulaatu umurina ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu jiite ñu di ñu digal loo xam ne du mooy yàlla léeg-léeg sax jaamu yàlla la kenn du leen déglu kenn du leen faale ku nekk di def lu la neex waaw waaw waaw ku nekk di def lu la neex sa yoon new ci ñoom daal ku ci nekk la nga xam ne mooy li nga xam ne moo ko jiital mooy bakkanam jeex na li mu bëgg daal lay def waaw bu amul répression bu rëy ku yor yet amir bu yor yet wala police yoo xam ne ku kii ñu pëgg sa ndigg wala ay amande wallahi du ñu dégg mais loolu c'est tellement grave kayfa yuflihu naka lay lay texee ñoo xamante ne ndigalu yonent bay saa saam la ñuy moy ba pare ne ngërëmam la ñuy ut man euh, euh, wallahi wallahi lu metti la exemple bu mujj pour bañ a ci mbir mi xoolal aj ji ñu génn taqabbal allahu min al jami' yal na yàlla nangul ñëpp mille quatre cinq dul hijja aj de passage ñu ngi leen di souhaiter bonne année mille quatre ñu ngi ci at mu bees ba'da hijrati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam démb la woon le premier lundi yawmal isnayn muy premier mois muharram shahrullah al haram allah muharram wolof yi naan ko weeru tamxarit xoolal aj ji ñu génn tay le deux mardi mardi deux mille quatre cent quarante six dëppook mardi neuf juillet deux mille vingt quatre xoolal aj ji ñu génn wulaatu al umur bi Saudiya ñi nga xam ne ñooy jiit yi nekk Saudiya jiite war a yor wàllu ak organisation bi ak le royaume saoudien nga xam ne bu ñu waxalee yàlla wallahi alladhi la hu lésiné wuñ ci benn moyen ngir nit ñi aj aj goo xamante ne un aj parfait wallahi loolu man man naa ko wat waaw te ñoom ñépp non seulement waxuma la nguur gi rek bi les autorités mais hatta sukkaana al balad al haram makka wallahi ñoom ñépp ku nekk comme na nga xam ne noonu la ne ko seen salaf yi ah, ci ashaabi rasulillah ak lu ko gën a yaatu waaye ñoom ñu ñooy seen royukaay nit ñi buñ mësoon a ñëw foofu waaw di aj si ñoom ñépp a ubbi seen xol yi laatu ñuy ubbil leen seen kër yi ak seen seen seen seen lépp waaw seen añ yi seen lépp joxe karrihil mursala ngir lan yombalal ñi nga xam ne ñooy zuwaar baytillahi alxaram hujjaj baytillahi alxaram ñu ñëw aj si bi yàlla bi waaye ñu ñëw umra def tamattu wala xiraan wala hajj ifraat wala après ñu daal di def seen umra ngir ñu woyofal leen yombalal leen mbir mi lépp def nañ ko jazahumullahu anil islami xayra waaw ñun nag dañoo nekk jamono joo xam ne jàpp nañ ne il suffit benn wala autorité bi def loo xam ne du yoon wala ci beneen domaine mu def lu dul noonu léegi lépp lu baax luñ def ñu ne baaxul hada laysa min al insaf loolu objectivité te loolu bokkul ci njub bokkul ci dëggu waaw dëggu ak wax dëgg mooy nit bu defee lu baax neen def sa lu baax billahi riwaayum saoudien bi li muy def ngir aj gi ak umra yeeg yooyu yàlla xam na li tax mu teg ko seen loxo ñoom ñu yor waaw ba pare jàppandal leen ñu nangu seen xol yi ubbeeku ngir def yiw jooju ngir naan ngir xujaaj yi lillahi wa waaye ngir ñi nga xam ne ñoo ñëw di aj naka la ñuy waxe ne pour des raisons de sécurité ak d'organisation nombre bii lañuy jël ñoo war a aj ñépp yëg ko ñépp ko xam di délivrer ay visa di délivrer ay kii ngir nit ñi di ñëw nga xam ne parcours yi muy Mina Makka Arafat Muzdalifa lépp a yemba tout ay nit ñu toll ni ay millions de nit ñu war leen di transporter di leen yo- di leen côté sécurité bi côté santé bi pañ bi côté yépp ñu war cee taxaw ak lekk yeeg dundu geeg ak tamit tàngoor wi mu tàng ren yooyu yëpp ñu war koo sóoraale ni lii la ngir jël matuwaay yi war ngir nombre bi am ñoo xamante ne songé clandestin waaw waaw ay ñoo xam ne lu la neex def waaw am na benn vidéo bu bu ma ci benn mbokk yónni benn cheikh ndax bu bu bu jàmbaare euh, euh, loolu laa doon wax que bu defee erreur bul tax nga ne ma su fee def dara wallaay man njàmbaarte laa ko xam ne ak xam-xam waaye man de damaa jàpp ne dafa tarxiis dafa juum waaw parce que ñu ko doon laaj ci wàllu ajjeeg yooyu man li man istata'a ilayhi sabila mu ne même ñi nga xamante ne même boo amul visa gaa yi joxuñ la visa ak yooyu nga mën a dem ak sa tànk wala nga ub beneen moyen boo def ba dem fa defal loolu ci istitaa la bokk hada laysa hada mbir mi du loolu wallahi laysa hada du loolu dafa juum waaw dafa juum du loolu de du loolu waaw ña dem nekk clandestin la leen dal ndax mbir yi c'est programmé nombre de lits yi nombre de kii yi lépp c'est programmé yow boo ñëwee yokk ci da bokkoo ci woon tu fausses tout te doo xalaat say mbokk ak ñi nga xam ne néew yu doole yu bari yu nga xam ne ñooy agsi ndax bari na réew yoo xam ne bala ñoo dem aji dañuy nekk ay pa wala ay maire yoo xam ne defeetuñ kàttan ñu yëddu leen xatta jeune jeune ndaw bi day am problème foofu léeg-léeg coono yu metti dal ko lan ngay xalaat ci paa bu toll noonu yow nga ñëw nekk clandestin dugg ci biir nit ñi yàq lépp foo si yëpp des morts rahmatullahi alayhim yal na borom bi daal di leen yërëm lu ko waral mooy lan moo tax nit ñi di def bañ a déglu ndigal mooy mooy adamu ah, taati wulaati al noonu lañ mel moom lañ mel lépp wax gaa yi teg fee waaw police yi man ci laa leen nawe nawe nawe xam nga boo fa demagul wala amagoo yenn yi léeg-léeg gaa yi éménage péjoratif la ñuy wax bàpp ne lool ak nooy la wallahi ak nooy walla nooy boo baax ndax am na inna rifqa yonent way saa saam nee ak nooy ak dal du dugg ci daral lu dul da koy rafetal waaye ak brutalité du dugg lu dara dul da koy ñaawal ñoom nag ah yal na leen yàlla yàgga fay yàggalee na teg loxo billaahi ñoo mën a muñ gis ñoo daanaka manque de civilité wu monde bi yépp lañ leen dajaleel indil leen <laughs> le policier mais quoi le policier qui s'occupe des lieux saints de Médine zaadaha Allahu sharafa ak yooyu loolu la am dañuy ñëw pour des raisons d'organisation def ne niñ leen jaar fii nañu moytu fii fii kenn du fi taxaw gaa yi ñëw bàyyi policier bi tax ñu taxaw par force xam nañ ne duñu leen dóor duñu leen def dara waaw gars yi am xol dënn bu yaatu quoi ya ya ya ya cheikh hajji hajji hajj hajja hajja nàngam ak nàngam mais seen yoon nawu ci gars yi di def lu leen neex waaw hatta ci lieyu saint yooyu nga xam ne al adab ñu ngi lan kitaabul adab kitaabu adab at-ta'am waaye bi ko ci kitaabul adab te waxoon nañ la lool sulusay diini fa fadluhu mubin moom la say Cheikh Ahmadul Xadim Serigne Touba doon wax radiyallahu anhu gis nga teggin daanaka mooy deux tiers diini gi kon kooku ngëneelam yaatu na te leer na léegi nan la ñuy fulee adab la kenn du daal ñu nekk daal ñun daal suñu bakkan daal lu ñu neex la ñuy def ku te duñu dugal dara suñu magu bopp la pourquoi on nous demande on nous dit de faire non ñoo tag yi lu ñu neex la ñuy def te loolu dañuy wax lu leen neex ici en France en démocratie lool <laughs> la ñuy doxale waaye bu radar bi taxawee liñ doon wax ci tali bi bala ñoo jullit ñoo xam ne bala ñoo respecter code de la route radar a fa taxaw wala policier taxaw nene wala ñu génn ah dem bay def lu ñàng xool seen rétroviseur gis autopolice ci seen gannaaw ñuy daw mel ni ni loolu doolu wallahi kersa waru ko woon a kooku bu amoon bu doon dërëm war a réer bu doon glacier wal iyaadu billah ayna allah alaysa hada huwa al ihsan alladi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al ihsan an ta'buda allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun tara fa innahu yaraak loolu mooy loolu la ñu yonent way sa sa wax al ihsan jaamu yàlla comme si da koy gis boo newul ne mu yow boo comme yaa ngi koy gis xamal ne mu ngi lay gis ñun police lañ gën a ragal waaw buñ gisee police wala laa xam ne ñuy pëgg ci suñu gafakay dóor ay amande boobu dinañ respecté waaye bu dee ñunum kese la ñu nekk ci allahu akbar moo tax euh, <laughs> njiit yi njiit yi man popopopopopop ñi leen ah xoola yonent way saab saab ñii bi ñu raj raj loo bi ñu raj raj loo mu ne leen ahsinul mala kullukum sayarwa rafetal leen seen nekkin waay <laughs> yéen ñëpp ku nekk ci yéen dina naan ba màndi insha allah la fa fa'alu Seydina Abu bi yonente bay saa saab waxee la raj-raj loo bi ñu ne pëna teg waaw ñëpp ne teg waaw mel ni mel ni affaire bi boo yoree loo xam ne genre kii robot yooyu nga xam ne yow yaa koy actionné boo defee stop lépp ne teg saxaaba yee ko rawoon allahu akbar allahu akbar fa faalu ñépp ne tey fa ja'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasubbu wa asqihim hatta ma baqiya ghayri wa ghayru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nee na yonente way saa saam biñ ne teg ñépp yem mu tàmbali nag di sotti hein di ma sottil di sotti man man may jël di leen jox wa asqihim ma leen di nàndal hatta ma baqiya ba desut ñépp li ñuy bari bari arme bi ñépp ku naan ci lu ndaw loolee <laughs> ba desut xayri ku dut man abu qatada wa xayru rasulillah ak ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala sayna abu qatada nee na radiyallahu anhu thumma sabba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala li ishrab nee na yeneen way saa saam sotti bu ne ma naanal xam na ne ñépp naan nañ moom doon raj-raj <laughs> moo xam ne maa moom ak man des mu ne ma am naanal mu sotti na man naanal fa qultu sayna Abu Qatada nee na nag laa ashrabu hatta tashraba ya rasulallah ma ne ko daa fekk yow nga naan ba pare yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay wax ne fii la hadith bi di kële fii mooy moom la moom moo ñëw ci hadith bi boo tax imaamu Nawawi indi ko waaw mooy yeneen tubaab yi saa saa may servir di seet di di moom mooy xel mooy sotti Seydina Abu Qatada nekk serveur bi di joxe. waaye ba mu defee ñoom ñaar yonent bi alayhi salaam ne ko nag jëlal sotti ko ne ko naanal mu ko duma naan lu dul yow nga naan yonent yonent may saasaam qaala mu ne ma inna saaqiya alqawmi axiruhum shurba xanaa du suñu xadiis bee nekk ni ah nee na yonent may saasaam ne ma inna saaqiya alqawmi kii nandal nit ñi moom de axiruhum mooy ki ci ñoom shurban naan xanaa suñu xadis bi waxul xadis 773 an abi qataadata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala annahu qaala saaqil qawmi aaxiruhum yaani aaxiruhum shurba inna saaqiyal qawm dëgg dëgg ci nga xam ne mooy nandal nit ñi aaxiruhum shurba moo leen di mujjee naan qaala nee na mu ne Seydina Abu Qataada kon suñu xadis baa ngi gis nga xadis bi mu guddee fii lii mooy contexte bi gis nga moo tax taxrij baax xadis du ñëw rek lii rek dem sa waaw baax na baax na de waaye njariñ yi ñu ci gis yëpp nan nga ko doon amee bu doon ne liñ ñutuwul lool xamuñu kenn lii dugguñ ba ci biir ba gis lii waaw moo tax gis nga mu ndawee fii ci Riyad bi mënoon nañ ko wax cinq minutes ñu dem jàll jëlaat beneen mais laysa hadha huwa al du li gën a mat waaw li ëpp doole mooy lii waaw léegi nag nee na ah bi ma yonent bay saa saa waxee loolu nag qaala fa sharibtu ah ma naan lim ma xelil bi ma naanee ba mandi manit léegi nag wa shariba rasulullah sallallahu alayhi yonent bay saa nag door a naan kon mooy kii xelli même sëriñ bi daa toog wala kilifa gi toog ci kër gi defar attaayam ba pare di xelli di xelli wootu tànk bi ngone si ne ko del jël di jox nit ñi muy jox di jox bu boobaa sëriñ bi waru la njëkka naan ngone gi <laughs> bu boobaa moom mi servir daa war a bu ñëpp naa mu ne ñëpp mat nañ mu ne waaw mu ne ko léegi jëlal <laughs> xellil ko ne ko jëlal ah de sëriñ bi ki mu ne ko déedéet jëlal ndax saaqil qawm dañuy wax li yonent bay saa saa wax inna saaqiyal qawm axiruhum shurba <laughs> waaw boobaa ngone fee war a naan sëriñ bi mujjee naan mu dee moom mooy xelli wala kay xelli wala soxna sa wala ku man di doon kay attaaya waaw waaw doon naan ba pare comme ni ko niñ ko doon defee temps gone nga am ne gaa yi eh, bon <laughs> xelli ñëpp ba pare gone yi nag ñoom ñu bàyyi leen mbuum yi dernier kii bi quoi quatrième bi après troisième ñoom ñu daal di sotti leen ci ndox ak suukar bi nga xam ne safatu dara ñoom ñu attaaya loolu du li gën a mat léegi li lii waaw bu ngeen di xellil awwal ak saani ba ci saalif waaw lëwal ak ñaareel ak ñetteel a ah ñette sax gars yi dañ ko bàyyee yàgg na mais <laughs> nañ dévaluation <laughs> on dévalue <laughs> waaw mais yooyu boo xelli gone gi daa waroon na naan laata ngay naan moom mi ngay jox muy servir léegi nag nee na kon yonent bay saa saam door a naan qaala kon ñu fa ata an-nas jamina riwaa nee na nag nit ñi ah bi nga xamante ne nii nag ñu dikkal ndox ma mooy ndox ma am la ne woon suba di ngeen jote ndox ma yaa ngi fàttale ko lool ci njaal ci njaal bi di ngeen dox seen guddi gi yëpp mais suba insha allah di ngeen daje ndox nit ñi nag daal di agsi ca ndox ma fekk ñu ngi nekk ñu féex waaw waaw mooy seen xel dal na mustarihin waaw <laughs> mooy jaam mii na riwaa a ah, fekk naan nañ naan mandi ci loxo ndox mu ndaw ma la yonent bay saa saam min mu'jizatihi mooy borom bi barkeel lu tuuti jaarale ko ci moom allahu akbar waaw qaala léegi nag fa qaala abdullah ibn rabah abdullah ibn rabah mooy kan yaa ngi fàttale ko wa haddathana shaybatu ibn farrukh la imam muslim waxoon ah qaala mu ne haddasanaa mu ne net ta nettali na Shaybaan ibn Farrukh qaala haddasanaa nettali na Sulaymaan yaani ibn al-Mughiira di Sulaymaan ibn al-Mughiira qaala mu ne haddasanaa Saabit an Abdillah ibn Rabaah an Abi Qataada Abdillah ibn Rabaah mooy al-Ansaari mi nga xam ne moom moo jëlee hadiis bi ci Seydina Jaabir et eh, Seydina Abu Qataada radiyallahu ta'aala anhu mooy nag moom mu ne. moom Abdullah ibn Rabah moom inni mu ne man de la uhaddithu haadha al-hadiis fi masjidil jaami' mu ne man daal xadiis bi bi ma koy nettali maanaam nekkoon di ko nettali ah ci jumaa ji moom lañ naan euh, masjidul jaami' mooy jumaa ji dam nañ fay julli àjjuma di fa julli yeneen kii yi di julli àjjuma léegi mu ne bi nga xamante ne loolu laa koy nettali nekk ci jàkka ji fële ca Basra <laughs> di ko nettali léegi kii ne ma ndekete ci mbooloo mi am na saxaaba boo xam ne moom fekke woon na affaire bi <laughs> qaala Imraan ibnu Husayn unzur ayyuhal fataa kayfa tuhaddith fa inni ahadu rakbi tilka layla nee na dëkkate man bi may mooy dafa dëkkoon taxaw di jàngale hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkka ji ci jumaa ji ndekete ci biir mbooloo mi Seydina Imraan ibnu Husayn ibn Ubayd ibn Xalaf ibn Abd Nuhm ibn Salim ibn Ghadira ibn Salul ibn Habshi ibn Salul ibn Ka'b ibn Amr ibn Rabi'a ah moom al-Basri saxaaba al-Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu Abu Nujayl mu ngi woon ci biir nit ñi mu ngi woon ci mbooloo